baada acuudu billahi min alsheytaan alrajim alam tara anna alfulka tajri fi lbaxri binicmati illahi liyuriyakum min aayaatih inna fi dalika la aayaatin likulli sabbaarin shakuur suñu boroom subhaanahu wa tacaala di wax ci laaya bi nga xam ne mooy fanweer ak benn mu ne alam tara ndax gisuloo yow gisu géemu mooy gis li nga xamante ne mooy xéewalug borom bi tabaaraka wa taala bi nga xam ne moom la def mooy lan annal fulka nekk gi mooy gaal gi nga xamante ne bato yi nga xam ne moom ne mooy daw tajri di daw fil bahri ci kaw géej gi bi ni'matillaahi ci xéewalu borom bi tabaaraka wa taala la nekk ci kaw géej gi te putaxul de lu tax borom bi nga def noon mu ne li yuriyakum ngir mu wan leen yéen jaami min aayaatihi lenn ci màndarga jaam yi lenn ci kattanam sañ saña man man-manam inna fi daalika nekk na ci loolee de la aayaatin ci nekk ay mandarga yuy wanekk sa kattanu borom bi tabaaraka wa taala waaye ngir kan li kulli sabbaarin ñil képp koo xamante ni mu ñaakoon la shakuurun waaye kuy sant xéewalu borom bi la tabaaraka wa taala mu ne te li ci yéeme xoolal yéefér yi wa idaa ghashiyahum mawjun bu dee ne daf leen muur buñ nee ca biir géej dem di nappi wala ñu fay jàll yi ci gaal yi wala li nga xam ne mooy bato yi ba ni nga xamante ne nii nag am na géej sàmbara mu daal di leen di muur mawjun li nga xamante ne nii mooy ab ab vague mooy am mooy mooy mooy mooy wàgg yi daal di leen muur liñ ka zulali mel ni li nga xamante ne nii mel ni ay montagne mel ni ay niir ndax rëyaay yi nga xamante ne nii noonu la leen di muure nan lañuy def ñu tiit géej gi rëngi-rëngi leen da'awullaha muxlisiina lahu diin borom bi la ñuy woode na di ko sellal lahu diina seen woote goo gële ak seen dow seen jubluwaay jël seen lépp nag sellal ko dootuñu ñaan ku dul borom bi tabaaraka wa taala falamma najjaahum waaye bi nga xam ne ci la leen borom bi tabaaraka wa taala mujjal muccal ilal barri daal di nag rëngi-rëngee ga mu muccal leen ci ba ñëw ba teer si tafes fa minhum am na ci ñoom muqtasidun koo xamante ne nii loolu am na ci boroom xam-xam yi ñu ne muqtasidun mooy xamante ne nii dinañu matal ca ñoom daa loolu dina leen waar ñu daal di matal la nga xam ne moom la ñu wéetaloon boroom bi bañ koy ñaan mujj nekk ay jullit daal di bu dee ay jullit lañ woon ñoo xam ne dañ doon déconné ñu daal di gën a sellal nag bàyyi seen ja seen seen la ñu newoon am li nga xamante ne ñeneen ñoo xam ne dañ ne noo muqtasidun mooy ñoo xam ne ci biti nii seen wax ya bañ nee ca géej ga dañ doon wane waxu gëm yàlla wéetal borom bi ndax da leen a rëngi woon gaa yooyu la am loolu benn wax la boo xamante ne nii loolu la de am ñeneen ñu ne déedéet mooy ne muqtasidun mooy ñoo xamante ne daal ñoom tegu nañ ci yoon daal walla mooy tegu nañ ci yoon ndax bu ñu kiiwee ñu gëm daal di teguwaat ci yoon léegi nag ñeneen ñi ci des la borom bi tuddul ndax amuñu solo mooy ñi nga xamante ne mooy am na ñoo xam ne si muqtasidun am ñoo xam ne kaafir dañuy weddi mooy xéewal ga leen borom bi defaloon mu ne wamaa yajhadu nag te du weddi bi aayaatinaa ci li nga xam ne mooy suñu laaya yeeg suñu mandarga yi kattan ak suñu sañ-sañ ak suñu man-man illaa lu dul kullu xattaarin képp koo xamante ne ca njomboxtalu wor ca la ne kafuuru nekk koo xamante ne nii moom ku weddi ka weddi waa koonu boroom la dem mam la dem suñu boroom nuy waaj a tij saar mu ne yaa ayyuhan naas yéen mbooleem nit ñi ittaqu rabbakum ragal leen dollu leen ragal seen boroom wax sow te ngeen ragal yow man bés boo xam ne dee leen ko suuraale ci seeni mbir te di ko ragal yow man bés bi nga xam ne laa yajzi waalidun an waladihi benn waajur du manal waajur du manal mooy mooy du ko jariñ bu keroogee benn waajur du jariñ laa sii du jariñ waalidun bépp benn waajur an waladihi ca ka nga xam ne moo ko moo moo moo ko jur wala beneen beneen tekki oo yow man bés boo xam ne laa yegsi mooy du yenul waalidun benn benn benn waajur an waladihi ko yenuli bàkkaaram de wala mawludun du caagante ne ki nga xam ne moom lañ jur doom ji huwa moom jaazin bu dee ci firi bu bi mooy manal di di jariñ an waalidihi ca baayam wala yaayam shay'an dara wala wala mawludun du càggante ne bés boo bële ki nga xam ne mooy doom ki ñu jur huwa moom jaasin mooy jariñ an waalidihi ci nga xam ne mooy waajuram shay'an dara de inna wa'dallahi dëgg-dëgg li nga xam ne mooy dige borom bi tabaaraka wa ta'ala haqqun dëgg la kon nag fala taghurrannakumul hayatud dunya kon bu mu leen wor dund gu jege gii da doyadi de wala yaghurrannakum tangal la waaye bu mu leen wor billaahi ci borom bi tabaaraka wa taala alxaruuru li nga xamante ne nii mooy saytaane mi nga xam ne mooy wara kat bu mag bi kon borom bi tabaaraka wa taala dañuy wan ne bés boobu mooy ne yawma laa yanfa'u maalun wala banun loolu lay wax fii rek mooy bés bi nga xamante ne nii laa yanfa'u du jariñ maalun alal joo xam ne borom bi taxul woon mooy yoyow ba foofu jël sa alal dépensé woo ko ci kaw suuf bàyyi ba dem yowmal qiyaam naan borom bi amoon naa alal lool du jariñ dara wala banun say doom it ñu la fa jariñ mooy lañ la mën a jariñ ca àddina la woon boo leen tegoon am na ñoo xam ne seen doom ñooy baax ñooy ramm seeni waajur waaw loolu dina am waaye loolu lépp mooy la ko fekkoon mu liggéeyoon ko fii ci kaw suuf waaye foo fooy sa lépp yow waajur weeg sa doom yéen ñépp ngeen fooy seen lépp weddi seen borom ñëw foofu na leer ne kenn du jariñ benn waajur du jariñ doomam dara waaye benn doom it du jariñ doomam dara lu dul loo xam ne lu baax luñ defoon ca kaw suuf buñ ñëwee fii boroom bi may nga am na ñoo xam ne ñoom seeni waajur ñoo leen di rammu am ñoo xam ne ñoom ci seen bopp ñoom seen ñoom ñooy rammu seeni waajur te loolu gisoon nañ ko bi yonent bi alayhi sa bi suñu borom di wax ci suuratu zaariya ne ñi nga xam ne walladina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum bi iman alhaqna bihim dhurriyyatahum dhurriyyatahum suñu borom ne walladina amanu ñi nga xam ne ñoo gëm wattaba'athum mu topp leen dhurriyyatuhum seeni njaboot wala lool day tekki seeni maam ndax ndax li si lan ja lam lu baax sët bi it la na nekk mooy wala mu nekk maan ji sët yi ñëw topp leen ci lu baax loolu lé suñu borom ne alhaqna bihim dhurriyyatihim man maa jël comme que ñoom ñëpp dañoo nekkoon ci lu baax mooy barkeeb lu baax liñ nekkoon ku nekk ci nga newoon borom bi moo koy moo leen di jël jël kii même bu dee ne fa muy nekk ci daraja am war a nekk àjjana kawewul nee na maa leen di yëkkati ba bàyyi boole leen ñoom ñëpp ñu bokk te du ma wàññil kii dara kon loolu mooy ci way ngëm yàlla wala waaye ñi gëmul dara moom laa yor nii leen jariñ dara suñu borom di tëj bor bi nag mu ne inna allaha dëgg-dëgg borom bi tabaaraka wa taala indahu fa moom la ne ilmu saa muy xam-xamu saa xam-xamu yawmal qiyaam loolu ci borom bi tabaaraka wa taala la ne wa yunazzilul ghaytha mooy ki nga xamante ne moom borom bi tabaaraka wa taala mooy wàcce li nga xam ne mooy taw bi ñëw di wallu nit ñi ginnaaw ba ñu sonnee wa ya'lamu ta mooy ki xam maa fil arhaam li nekk ci biir bu biiru nday yi mooy la ñuy jur borom bi moo ko xam dëgg-dëgg wa ma tadri xamul nafsum benn bakkan ma da taksibu ghadan naan lan lay fàggu suba wa ma tadri nafsun te benn bakkan xamul bi ay ardin ana ban suuf tamuutu lay faatu wëllëg inna allaha dëgg-dëgg borom bi tabaraka wa taala alimun mooy aji xamaa kon xabirun mooy ki nga xam ne mooy ki dëñ kumpa mooy kooku mooy borom bi tabaraka wa taala laaya bii nag moom mooy da yii suñu borom tabaraka wa taala daf ciy leeral comme ni nekk ci xadiisu Seydina Abu Hurayra nekk ci saxiixayni mooy xadiisu Seydina Jibril xam nga xadiis boobu alayhi salaam waxoon nañ de Seydina Abdallah Umar moo ko nekkaloon jël ci baayam Hurayra radiyallahu ta'ala anhu yi daal dina koy nettali hadis boobu mooy kero bi ma bi ñuy wax naan yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu ñëwee ñëw di ko laaj naan ko lan mooy iman lan mooy islam lan mooy ihsan di ko laaj yooyu ba mu laaj ko lan mooy saa mu ko ki nga koy laaj ma mas'ulu bi amal mas'ulu anha bi a'lam biha min as-sa'il ki nga xam ne ki koy laaj dinu koo xam ki koy laaj mu ne ko léegi wax ma lan mooy mandarga yi léegi mu koy wax léegi yonent bi alei satu salaam yokk ci xadiis sayna Abu Hurayra mu ne loolu fii yawmin ci bés boo xam ne fekk muy leeralal seydinaa ki nga xamante ne nii mooy Jibril alayhi salaatu wassalaam ne ko ci bés boo xamante ne nii laa ya'lamuhunna mooy na mooy mooy ci mandarga yi ba mu ko koy laaj mu ne ko fii xamsin ci juróom yoo xam ne kenn xamu ko laa na illa Allah daal di jàng laaya bi inna Allaha indahu borom bi fa ne la nekk huwa ilmu saa mooy xam-xamu li nga xamante ne nii mooy saa wa yunazzilul ghaytha mooy wàcce lii taw bi mooy yooyu yëpp yu ñu wax foofu loolu nag laay bi moo tax al imaam al hafiz ibn kathir rahmatullahi alayhi mu ne yii nii di nga xam ne ci la koy tafsir mu ne yii mooy mafatihul ghaybi mooy yi nga xam ne mooy caabi kumpa lañ koy woowe allati yi nga xam ne borom bi tabaaraka wa taala moo ko moo ko jagloo waaye falaa ya'lamuha ahadun kenn du ko xam illa ba'da i'lamihi ta'ala illaa biha lu dul borom bi xamal la ko ndax boroom bi moo waxoon comme niñ ko gisoon ca suuratu fa nga xam ne ci la doon wax ne aalimul ghaybi falaa yuzhiru ala ghaybihi ahda moom mooy ki xam kumpa lépp ni mu mate du feeñal kumpaam goog lu dul ket ket illaa man irtada lu dul ko mu kon borom bi mooy xool ku ko soob yii nii da koy xamali nit ndax gis nañ ci alxuraan dinañu ko gis Seydina Yuusuf alayhi salaatu wassalaam moom da doon wax xam nga fi alxuraan da ne te kenn xamul donc maaga taxi bu gadaa kenn xamul li ngay fàggu ëllëg Seydina Yuusuf alayhi salaatu wassalaam prisonnier yam nekkaloon bu ñu war lañ war a lekk suba da leen ko doon wax ne tey lii lañ mooy suba lii la ñuy lekk Seydina naka noonu mooy kon loolu est-ce que xamul lool lool xamal mooy ndax borom bi nga xam ne moo xam lay xew ëllëg ci lu mate moo ko xamal salaam yu bari yoo xam ne da doon wax ne lii lay demee mu demee noonu mooy lan mooy xew saa lépp mooy ba saa di jege ak yii xew yépp yonent mi alayhi salaatu salaam daal di ñu koy daal di nañu koy wax bi mu nee ci kaw suuf di dund fee Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu salaam am na yoo xam ne dala ko doon wax saxaaba yi radiyallahu anhum ñu ñëw gise ko noonu kon nag mbir mi loolu la da loolu mooy borom bi moo koy xamal ku ko soob naka noonu nga doon gis Seydina Siddiq radiyallahu anhu comme ni nga xam ne noonu la ko al imaamu Malik comme ni ko al imaamul Bayhaqi rahmatullahi daal di solo ci xadis boo xamante ne bu wér la ku mel ne Cheikh al Albani rahmatullahi alayhi nee na lii ci charte imaamu Muslim la xadis boobu fekk Seydina Seydina Abu Bakar bi muy génn àddina dafa xam doomam yi ñi fi nekk mu ne leen miraas mi nii wëkk nii lay demee fekk dafa am benn bint Xaarija yi dafa ëmboon mu ne kooku man gis naa ne uraa bokkul ne dafa njorto de ndax ñoom ñoo xam borom bi tabaaraka wa taala bu ñu moom jigéen lay doon kon wàllam lii lay doon noonu la juddoo ndax lan mooy la yonent mi alayhi salaatu salaam waxoon comme ne ci majma'u zawaid taal imaam al-Haythami nee na xadis bu wér la ne taqu firasal mu'min mooy tanu ko leen li nga xam ne mooy firasa li nga xam ne mooy way gëm yàlla ji ndax moom day gis ci leeru borom bi tabaaraka wa taala mooy borom bi moo koy xamal yoo xam ne lu war a xew la di ko xamal mooy kooku day dugg ci illa man irtada kon loolu rek mooy